léegi nag Seydina Abu Bakar ana lan la wax ci riwaaya imaamu Ibn Isaaq ginnaaw bi Seydina Umar ibn al daal di ubbee wax ba pare xutba Seydina Abu Bakar nag jóg war a wax ak nit kon ñu déglu li nga xam ne moom la Seydina Siddiq wal xadiisu fii musnad boo demee ci kii mu tudd euh, euh, euh, siiratu Ibn Hishaam di fa fekk bi sanadin saxiix te wax nañ la ne. kii nu mu tudd Seydina al imaamul Buxaari moom mi mu moom ci kaw rek la solo mais côté partie bi imaam euh, Seydina Siddiq di wax loolu indiwu ko radiyallahu ta'ala anhu kon maada qaala Siddiq alayhi ridwanullah mu ne fa takallama Abu Bakr fa hamida Allah wa athna alayhi billadhi huwa ahluhu thumma qaal amma ba'd ayyuha nnaas fa inni qad wullitu alaykum wa lastu bi xayrikum fa in ahsantum fa in ahsant fa a'iinuni wa in asa'tu fa qawwimuuni as-sidqu amaana wal-kadibu xiyaana wad-da'iifu fiikum qawiyyun 'indii hattaa uriiha 'alayhi haqqahu inshaa Allah wal-qawiyyu fiikum da'iifun 'indii hattaa aaxuda al-haqqa minhu inshaa Allah laa yada'u qawmun laa yada'u qawmun al-jihaada fi sabiilillahi illaa darabahum allahu bi-dhull wa laa tashi'a al-faahishatu fi qawmin qattu illaa 'ammahum allahu bil-balaa' atii'uunii maa ata'tu allaha wa rasuulahu fa in 'asaa fa idhaa 'asaytu allaha wa rasuulahu falaa taa'ata lii 'alaykum quumuu ilaa salaatikum yarhamukumullah allah allah wallahi hada huwa qawlu siddiq waaw ñu waxaat ko kon al imaam ibn isxaaq wal xadiisu saxiix xaddasahu al imaamu zuhri mu jële ci sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne bi sayyidina umar waxee ba pare def xutbaam ba pare fa takallama abu bakr seydna siddiq daal di wax fa xamida allaha wa asna alayhi billadi huwa ahluhu summa qaala amma ba'du ayyuha nnaas fa inni qad wullitu alaykum wa lastu bi xayrikum fa in axsantu fa a'iinuuni wa in asa'tu fa qawwimuuni alsidqu amaana walkadibu xiyaana waddacifu fiikum qawiyun cindi xatta ureexa calayhi xaqahu inshaa allah walqawiyu fiikum dacifun cindi xatta aaxuda alxaqa minhu inshaa allah laa yadacu qawmun aljihaad laa yad'u qawmun al-jihaada fi sabiilillaahi illaa darabahum Allahu bi-dhull wala tashii' al-faahishata al-faahishatu fi qawmin qattu illaa 'ammahum Allahu bil-balaa atii'uunii maa ata'tu Allaha wa rasuulahu fa idaa 'asaytu Allaha wa rasuulahu falaa taa'ata lii 'alaykum quumuu ilaa salaatikum yarhamukum Allah Allah Eh, <coughs> Seydina Siddiq daldi di jóg ci minbar bi daal di taxaw wax daldi wax ne fa xamida allah wa asna allah wa asna alayhi mu ne mu sant buur yàlla moom as-Siddiq wa athna alayhi daal di koy bàkk <clears throat> bima huwa ahlu ci li nga xamante ne mooy li yell ci borom bi tabaraka wa taala Allah Allah Allah summa qaala ginnaaw googu mu ne amma ba mu ne ayyuha nnaas ayyuha nnaas yéen nit ñi yéen nit ñi qad wallaytu fa inni qad wallaytu aleykum wa lastu bi xayrikum yëg leen ne man as-Siddiq Abu Bakr qad wallaytu alaykum dañu maa def ma jiite leen mooy yéena ma def ma jiite leen ma méngoo seeni mbir yor seeni mbir ginnaaw rasulullah alayhi afdalu salaatu wassalaam waaye lool kese que ma maa jiite rek wanewul ne maa leen gën de walastu bi xayrikum gënuma leen ci kaw loolu kese waaw wa illaa wallahi huwa xayruhum waaw lu tax siddi wax lii parce que possibilité wu ah riyaasatul mafduli ma'a wujudil faadil mooy possibilité wu nit jiite alors que ñëwu ca jiite am na ku ko fa gën wala am na ñu ko gën moo tax mu waxe loolu illa huwa sayyiduhum kama qaala Seydina Omar fi riwaayati Aïcha radiyallahu ta'ala anha fi sahih imaam al-Bukhari anta xay sayyiduna wa xayruna wa ahabbuna ila rasulillah salawatullahi wa salaamuhu alayhi la ko Seydina Omar ibn al-Khattab wax kon fa inni qad wullitu alaykum wa lastu bi xayrikum te tamit nit du taxaw naan maa leen gën voilà loolu it beneen affaire la taxaw naan maa leen gën non déedéet noo tax yonent bi alei saatu salaam ci côté boobu la doon wax naan laa tufaddiluni laa tufaddiluni ala yunus ibn matta bu leen ma gënale ci kaw yunus sayyidina yunus ibn matta sayyidina yunus dunnun alayhi salatu wassalam yonent bi alei ne bu leen ma gënale ci kaw waaw waaw waaye am na feneen fu mu ne ana sayyidu waladi aadama wala faxr aadamu wa man ba'dahu tahta liwaa'i yawmal qiyaama seydina aadam alayhi salaatu wassalaam ak ñi ñëw gënnaam ñépp sama suufu drapeau la ñuy ne yawmal qiyaama huwa sayyidu waladi aadam salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ah. kon seydina siddiq mu ne fa inni qad wallaytu alaykum wa lastu bi xayrikum premier discours bi nga xam ne lañ ko tabb en tant que mu nekk xalifatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam moo tax li gaay politique xaw ma discours de politique générale lislaam jàngal nañu loo xam ne ñun jëlewuñ ko ci ñooñu waaw te gis nga du ay discours yu lay jëlal ay heure nit ñi toog déglu ba seen baat yi metti fu nekk ñii di gëmmentu ñii di ëbbali déedéet laa te fi ñu koy defee ci xayru buqa'il ard muy al ci biir jàkka yi lañ defe loolu témoin laaj wax lu leer naññ li la tax a jóg ak liñ la fal nga xam ne maa man ngeen fal tekkiwul ne maa nekk seen loos yi di def ci seen kaw lu la neex déedéet fa inni amma ba'du ayyuha an-nas yéen nit ñi fa inni qad wallaytu alaykum wa lastu bi xayrikum dañu ma def ma jiite leen waaye walastu bi xayrikum dumaa leen gën de waaw parce que maa leen jiite rek maa leen gën déedéet fa in ahsantu fa a'inuni fa in ahsantu bu ma rafetalee ci jiit gi ngeen ma def ci tabb gi ngeen ma tabb ci taxawu gi ma war a taxaw ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekk ca la newoon salawatullahi wa salaamu alayhi bu ma newee ci lool rafetal fa a'inuuni bu leen ma bàyyi man kese na ngeen ma ci jàppale waaw wa in asa'tu fa qawwimuuni waaye nag bu dee damaa def lu wuteeg loolu le bu ma ñaawalee fa qawwimuuni na ngeen ma jubbanti waaw bu kenn toog naan ah huwa siddiq huwa xayruna kon bon nañ ko bàyyi rek amaana am na fu mu ko teg loolu moo yàq lu yàq loolu la waaw waaw parce que mooy diw mooy sëriñ bi ba muy def loo xam ne yow leer na li nag lii moom moom moom wax dëgg yàlla lii moom moom du lii moom waaw léegi yéen ngeen toog ne moo ko sañ wala am na fu ma ko teg déedéet déedéet mooy man ngeen ko sax laaj ni ngeen koy ni boobu mooy façon laaj ne ko ah sëriñ bi man de bëggoon naa xam Euh, euh, keroog am na wala boog lii nii euh, boo ñu ci mënee indil ay leer ay ay leeral bu ko defee moom bu doon da lu mu fàtte woon la doxale noonu ndaxu fàtte tax mu def lu noonu dina dëkk dina ñëwaat waaw wala boo ko waxee dina dina xam ne ah mooy li tax taalibe bi dina ma wax lii de mooy ne fii doxale naa loo xam ne wuute nag li nga xam ne moom lañ xam bu ko defee bu dee jar na leeral moom li ñu def noonu la waaye sëf ko mooy loolu dafa am séance mooy soit mu def loolu wala mu def leneen moom mu def leneen loo xam ne taalibe bi miinu ko woon mu leeral ko xamal ko lu tax mu def lii bu ko defee njort yu du ñaaw ci moom waaw waaw fa in ahsantu fa a'inuni wa in asa'tu fa qawwimuni ba ñu bàyyee yii nag kuy def lu baax ñu bàyyi ko tuusal ku nekk ci dëgg kenn du ko jàppale ku nekk ci waxtaan woo xam ne mooy wax dëgg nit ñi bëgg a tëral neen nga gis nit koo xam ne di def lu ne ngir ngir wan nit ñi ne li ngeen di wax wuute nag li am nit ñi man koo jàppale am ñu fa nekk man koo jàppale xattaa wax nga dëgg walla ëskëy fettasu sax ci waxam moom buy wax loolu rek bu ko xeeb waaw lool rek bu ko xeeb man ra'a minkum munkaran bu ko xeeb kii mu ngi wax dëgg ngeen bàyyi ko moom kese yéen ñépp ñépp noppi mel ni ay shayatin yoo xam ne shaytaanul axras yoo xam ne shaytaan yu tëj seen génne ñu noppi déedéet waru la demee noonu jàppale leen ko xatta wax nga leen ko xeeb waaw xatta ko wax nga dëgg bu leen xeeb affaire boobu allahu akbar kon mu ne fa ai fa in axsantu fa ainuuni wa in asa'tu fa qawwimuuni mu ñu bëggee mbir yi jub nii la amul mooy diw ba muy def loo xam ne leer nañu wute nag li mu demee wute nag sunna wute nag lim jaare ñu ñu toog naan mooy diw moo xa tax non non non tax dañu koy leeral waaw en tout cas yëgal ko ne ah ñun de comprendre tuñu sëñ bi lii nga jëf nii de ñun boo ñu ci mënoon a indilug leeral waaw <coughs> mais bàyyi rek muy def te bu problème amee nga naan waaw moo xamoon na ko bu conséquence bi fâcheuse ñàng nga taxaw naan wow xamoon na ko il devait savoir xamoon na li muy def dara rek wu ci te yow nga mënoon a toog waxoon ko ko loolu bokk na ci ñi gën a yées ñoo xam ne dañuy bàyyi ba nga dugg ñuy door a wax waaw kon fa in wa in asa'tu fa qawwimuni mu ne as-sidqu amaana gis nga dëggu Seydina Siddiq premier discours ci jàkkaay yonent mi alayhi salaatu wa dëggu amaana kóllëre la allahu akbar te buur yàlla digaloon nañu ñuy an tu'addul amaanaat ila ahliha kóllëre yi ñu koy delloo ca ña nga xam ne ñooy ay ñoñ ña ko moom ca seen waa ñoñ as-sidqu dëggu amaana kóllëre la waaw dëggoog nit ñi dëggoog jiitu sa borom yaa ayyuha alladhina amanu taqullaha wa kunu ma'a as-sadiqin yéen ñi gëm yàlla yéen ñi ragal yàlla ittaqullaha yéen ñi gëm yàlla ragal leen yàlla te ngeen bokk ci ñu dëggu ñi kon as-sidqu amaana waaw dëggu kóllëre la wal kadibu xiyaana kantaa fen wax lu amut expliquer xiyaana ak tas yaakaar la waaw lu tax parce que ka ngay waxal te yow nga nekk kilifa di wax loo xam ne day jàpp ne moom du imaginer ne waxoo dëgg nga wax ko ba tax mu fondewu wu basé ca la nga ko wax am yu mu def après mu andil ko ay tuuxi doona dugal ko ci ay tuuxi doona ay problème après yow nga nga taxaw na la retiré wu loolu du ko war war la waaw alkadibu xiyaana te wal iyaadu billah fi mu gine yéese mooy mu jóge ci kilifa xam nga gaa yi kilifa day wax loo xam ne lu leer ne explique la mais nag du kilifa diine mais comme que ni ñuy tabbe diine kilifa diine baaxut mooy mooy doomu diwa tax waaw da gis boo tax buñ la diggee dara bés boo fi dof dof loo ba ñun ñi ñu naan ay sëriñ bu ñu la diggee dara en tout cas lu bari ci ñoom ba tax nga dël sa loxo dugal ko ci taal hein wala ngay dugal sa bopp ci ay ay ay ay ay giraawaal yi te ñoom ñoo tax gis nga boo dugg ci gute gi ci piège bi boo ci nee dabaj fële la ñuy toog mel du du ñëw waaw moo tax jikkoy saytaane lañ yor côté boobu kamasali saytaan id qaala lil insaani kfur falamma kafara qaala inni bari'un minka inni axaafu allaha rabbal aalamiin Allah ka mathali shaytaan loolu yées na rawatin te lool kilifaa koy def mooy ñoo xam ne kilifa la leen waaji jàppee ka mathali shaytaan koo xam ne waaji pare na moom di déglu ay waxam mu ne ñoom seen jikko yi dañoo mel ni shaytaane waaw id qaala ba bés ba mu waxee ba mu nee

inni man mii axaafullaha man buur yàlla laa ragala rabbal alamin borom bi dem loolu lañ lay wax te kat ñoo la dugal waaw moo tax bés buñ taxee ba nga dugg kaso buñ la masoon a wax ne boo duggee kaso ñoo yaway fanaan ba baal ba nga dugg kaso fa seet est-ce que di nga leen fa gis wallahi boo mayul sax duñ bokk ci visiteur yi ñëw di la seet waxatuma laaj yow fa ñu la dugal ñu dugal la fa donc duñ fa dugg xam kooku lo loo loolu est-ce que du du du trahison mooy lam la doon gëmloo naan la yow kay waaw sa combat bii nga nekk wala lii ngeen di xeex nekk leen ci yére nekk ci dëgg waaw te nag naa leen yëgal leen na lu leen ci fekk dina ma ci fekk waaw lu leen nar dal balam leen a dal ci cause bi ngeen nekk man lay dal te fu ngeen dugg bu buñ leen fa dugalee dinaa leen fa fekk maag yéen la ñuy tëjandoo wala ñu bàyyee ndooñu wala maag yéen la ñuy dóorandoo dumaandoo wala ñu bàyyi leen mais toogal ba nga jàpp loolu ba bés boo fi kiiwee bañ jàpp la di rëq sa ndigg wallahi moom du fa ne waaw wala ñuy dug ñu lay dugal fenn ndungu siñ du ñëw de doo ko gis mu ne fa nag di wax yeneen loolu mooy jikkoy shaytaani dëgg ka mathali shaytaan id qaala lil insaani kfur fa lamma kafar mooy lañ lay ruux moo tax wal kadibu xiyaana mooy fen la wax na waa lu amut la ko doon gëmloo ne ko la dal dal ma bi ko mbir mi dalee dalu ko moom écha moom il laa échappé moom moom waxuma il laa benn rëccut moom ci boppam moo rëccal boppam waaw moo tax fii saay bu la kenn dugal laa wax waaw ku la waxul kaa ñu jaamu yàlla bu ko faale kaa'inan man kaan kum man di doon ak nu babush yi mën a gudd nu tengaada bi mën a toll nu kurus gi mën a toll laa bu mu la bu mu ak ku mën a doon maamam ci kaw suuf bu mu la yéem bu mu tax mukk mu jaral la ngay mooy borom bi tabaaraka wa taala bu ëllëgee suñu borom wax nañu ko te lii mooy àddina kamatali shaytaan loolu lay doxalee allaaxira id tabarra alladhina wa taqatta'at bihim al asbaab suñu boroom wax nañu ko ci alquran mu leer naññ ñun nag ñu jël alquran tëj ko wala di ko jàng di bajax fàttali ko afala yatadabbaruuna alquran am ala quluubin aqfaaluha nii ñii dañ dul settantal alquran wala boog dañ koo wàccee ci ay xol yoo xam ne dañ koo tëj dafa ami kannaa ñu bàyyi ko fi nekk ci lan ah di ba waxu ñoo xamante ne nii jooyu picc yi sax a leen ëpp doole waaw jooyu picc yi sax moo ëpp doole seen wax tellement amul benn njariñ suñu boroom nee na gis nga fii yow mal fii nii loolu la mooy ñi ngay topp ñu lay kàcc nga xam ne waxuñu dëgg nee na kilifa lañ nga topp leen ndax gëm nga ne peut-être dinañ def lañ wax fii ci àddina ka masali shaytaan id qaala lil insaani kfur falamma kafara qaala inni bari'un minka inni axaafu allaha rabbal alamin bu addina bu àllaaxiraa lu muy wax suñu borom nettali nañu ko tamit même personne boobu même ñu la dugal ba nga dugg ñu daal di retiré wu lan la ñuy wax id tabarra alladina taba'u fàttalikul yow rasulullah alayhi salatu ak yow jullit bi bés bi nga xam ne ña doon toppaate ci la ñuy deñ ca ña leen doon topp waaw akbar ñi taxoon doonoo woon woor doonoo woon julli doonoo woon joxe zakat doonoo woon def dara ci lu lislaam wax ñu ne la waaye nag dina baax yaa fi gën topp ñu rek yaa fi gën yow del topp ci suñuy ndigal kese ak suñuy bànneex kese bu ko defee say mbir dina sotti yow kooku waroon nga xam ne sax ci àddina fii bari na problème yoo nekk yoo xam ne ñoom yëg nañu ko mënaluñ la nix mënaluñ la tus mënaluñ la dara ngay dof dof lu jàpp ne koo xam ne àddina bii nga xam ne fi la choix yi baree te moom nee na kilifa la mënalu la fi dara nga foog ne keroog bi nga xam ne yow ma laa laa laa nga xam ne kenn du wax waaw kenn du wax illaa man lu dul ku buur yàlla wax jox ndigal na ko waxal te booy wax wa qaala sawaaba laa yatakallamuun illaa man adina lahu arrahman wa qaala sawaaba lu dul ku borom bi jox ndigal te booy wax lu jub ngay wax waaw àddina bii nag weddi yàlla nit ñaa ngi koy wax ñii di wax gëm yàlla ñii di wax ñii di taxaw di saaga te buur yàlla bëggul saaga bëggul lu ñaaw pourtant gaa yi ko fi wax fi choix bi am kooku mënalu la fi dara mu gëm loolu ne yawmal qiyaam fële moo lay sauver waroon ngaa xam ne kii day wax lu ko neex waaw id tabarra alladina taba'u min alladina tubi'u te bu yowmal qiyaama ñooy njëkk a denc yéen parce que ngandum charge ngay doon ci moom te xam ne ne mbirum éé àddina defoon na ba njuuj njaaj la mais fii haa yawma tanaad bés bi ñuy woowante ah fii moom amul rëcc njuuj njaaj du fi am moo tax dañuy denc yéen id tabarra alladina taba'u di denc nag ñiñ doon topp di denc ñiñ doon topp lu tax wastaqat bihumul asbaab ndax bépp lu lien lu leen mënoon a tenir lien wu parental ak lien wu ñoo bokk sëriñ lien wu sama sama la lien ñoo bokk intérêt yooyu yépp ay wadd wa taqatta'at bihimul asbaab échelle yooyu yépp la borom bi di dagg du jariñ dara yawma la yanfa'u maalun wala banuun illa man ata allah bi qalbin salim bés la boo xam ne laa yanfa'u maalun wala banuun bés la boo xam ne laa yanfa'u maalun wala banuun alal du jariñ tus doom yoo bari la it du la jariñ tus illaa ba mu mbet mbete ndere man ka nga xam ne atallaha dafa dikkal buur yàlla bi qalbin salim indaale xol boo xam ne bu set wecc la waaw boo xam ne kiñaan bañaate soxor na daldi daldi bañ bañ yàlla bañ ñu baax ñi ainsi de suite yooyu noonu yooyu yépp waaw yooyu yépp dara la dul jariñ waaw kon nag lii as-Siddiq wax moo fi ne waaw akbar lii wallahi li as-siddiqu moo fi na waaw as-sidqu amaana wal kadibu xiyaana waaw as-sidqu dëggu amaana kóllëre la booy wax nit ki xamal ne la koy wax bu dee dëgg kóllëre la wax ko lu leer wax ko dëgg ndax kóllëre la goo xam ne moom la buur yàlla fasanteeg nit ñi ñu war koo delloo ca ña ko moom nit booy wax ak moom danga koy wax dëgg ak lu mu metti metti nga xamal ko li fi am waaye bu ko naxee ay kàcc bul fexe fexe loo bëgg am ci moom nga koy nax wala bëgg lu tax tey ñu neexoog yaw ngir nga nefi bu ëllëgee te leer na bu ëllëgee boo faloo da nga leen di trahir mu ne déedéet man duma doxal ak loolu man as-siddiq a sidqu amaana wal kadhibu waaw wad-da'ifu fiikum qawiyyun 'indi hatta uriha 'alayhi haqqahu insha Allah waaw mu ne gis nga wad-da'ifu fiikum qawiy ki nga xamante ne nii moo faible ci yéen yéen jullit ñi qawiyyun 'indi ku am kàttan la ku am puissance la ku am doole la ci man as-Siddiq hatta uriha alayhi haqqa mooy ki nga xam ne dañ koo néewal doole yéen jullit ñi képp ku ngeen néewal doole moo xam parce que mawlaa la jaam bu ñu libéré la wala jaam la bu tooñ wala koo xam ne ci échelle sociale bi jàpp ngeen ne amul alal ngeen tooñ ko néewal ko doole na xam ne kooku qawiyun indi hatta uriha alayhi haqqahu insha allah kooku ku am kattan la bu ñëwee sama kanam man a siddiq ngir ma gé ba ni ma koy génnee li nga xam ne xàqam bi mu am te ñu tooñ ba ni ma koy joxe jox ko ko féexal ko jox ko mu nekk ci ki nga xam ne xàqam day dellu ci moom bu soobee yàlla wal qawiyyu fiikum da'ifun indi hatta ki ngeen jàppe ne nag mooy ki am doole ci yéen boroom daraja ji boroom pouvoir bi boroom fii la bokk boroom jaax gi kooku ci yéen fekk muy tooñ nit ñi yéen ngeen teg ko ci kaw wala muy lekk àqu nit ñi ngeen teg ko ci kaw muy wor nit ñi ngeen teg ko ci kaw ak nu mu am doole doole moo xam puissance financière ci wàllu askan loolu lépp alal askan ak fi mu bokk ak lépp ku foor la kooku ci man a siddiq bu ñëwee fii indi da'if kooku ku néew doole lay doon ci man xatta axuda al xaq minhu insha allah ba ni may jële xaq yi mu yoral nit ñi ci moom bu soobee yàlla te duma ko tooñ mais xaq gëm jëlal nit ñi tax ngeen jàpp ne moom ku am doole la xaq boobu laay retirer répp delloo ko ñu ko moom insha bu soobee ndeem sem na buur yàlla tabaraka wa taala mu xamal leen nag lu am solo xamal ko xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ila yawmiddin mu ne laa yada'u laa yada'u qawmun al mu ne benn xeet nag yenn nit duñ bàyyi di xare ci yoonu yàlla cause yi nga xam ne moom la alquran teg ñu koy défendre loolu nit ay nit duñ taxaw ba ko ah an bon xam nga yoonu jàmm soriwul li nga yor yow jàppoo ni li nga yor moo gën wala déet nit ñi ñëw bëgg koo faagaagal ci maali foro ne kenn du fi jaamoo yàlla du ngeen jaamu yàlla sama dëkk mais dëkk ba ngeen ne du ngeen fa jaamoo yàlla ngeen toog xoole naan noo yoonu jàmm soriwul lu tax du ngeen défendre diine jooju te suñu boroom ne woon udina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim la qadir buur yàlla ñi nga xam ne dañ leen a tooñ nee na man capable naa ta pare naa ngir dimbali ñooñu nga xam ne dañ leen a tooñ waaw waaw yow nga bëgg a toog contenté ci cas bu ba pare ñu dem bëggam loola soppi sama xel que ni en fait bi nii mu mel mooy bi gën bu ma sa exister te yow ngay xalaat jamais bul sidit bi tax nga xalaat ne lislaam war naa dominer lislaam war naa nekk loo xam ne moom lañuy ñuy ñu dagg ko ci yow waaw waliyasu billah sayyidna siddiq ne nag amul benn ay ñoñ yoo xam ne banañ jihaad fi sabilillah illaa darabahum allahu bi zul lu dul buur yàlla dina leen dóor teg leen ak toroxtaange wallahi ci la ñu ne wallahi alladi laa huwa qarnu bii ñu ne 1440 tey ci ramadan wallahi alladi la ilaha illa huwa hijriya tombeeg 2000 euh, euh, euh, juin 2000 2019 wallahi alladi la ilaha illa huwa julli nit ñi lañu ne qad darabana allahu bi dull waaw buur yàlla dañuy teg ak ak ak toroxtaange moo tax mooy liñ njàng nga wax rek ku yor say bomb yu baax sax ci ñun nga koy essayer wala nga fexe cuq ñenn ñi boole leen ak ñi ci des ñépp di jullit ñuy rayante nga leen di armée unzur ila al yaman unzuru ila xarbil yemen xool leen xareb yemen bi unzuru ila palestine ila ila ila xarbil iraq xareb iraq bi unzuru ila xarbi suuriya fële ci Syrie kan mooy rayante ay jullit ak jullit yenn yi yéeféer ñëw jàpp ci yeneen yi yéeféer yi ñoo leen di armée ñuy bombarder wante ku nekk jàpp ne yaa nekki ci dëgg waaw ñu nekk torox nga xam ne défendre suñu bopp sax mënuñu ko dañuy fay ay puissance étrangère kafara ngir ñu ñuy yoral suñu sécurité sino jàpp nañ ne amuñu sécurité wala iyaadu billah lan moo tax mooy lii Siddiq wax laa yada'u qawmun al-jihaada fi sabilillahi illa darabahum allahu bi-dhul mu teg ci beneen affaire bu garaaw wala tashi'u al wala tashi'u al fi qawmin qattu illaa ammahum allahu bil balaa te gis ngeen ak ñaawteef mooy li jëm ci wàllu sexe sëy du tasaaroo nga xam ne njaaloo mooy njaaloo ak forme yi jëm ci wàllu yépp mooy yiy tourner autour de sëy moo xam am ngóor jigéen ab ay ay ay ay relation extra conjugaux Euh, conjugal ak tamit li nga xamante ni moo jëm ci njaaloo yooyu yépp ak libertinage gi am ci wàllu woowu nga xam ne ku mu neex ànd ak ku la neex relation bu nekk nga man koo am ci mbedd mi boo dajee nit sax mu xool ko ndaw su la neex ngeen ngeen nekk séqal ko nekk noonu mu ne yooyu noonu duñu du du tas ci dëkk qat illaa ammahum allahu bil bala lu dul buur yàlla dina leen ndar kepp ñoom ñépp daal di leen fay wasaare ay ay ay problème yu rëy natt yu garaaw yu leen di dal bu ñu génn dugg ci beneen waaw ah? ah? waaw xoolal les de masse yi xew ci pays yi nga xam ne ñoo naan les grandes démocraties ak tamit bu ñu wax ñoo ñun suñu réew yi Dakar yépp l'insécurité yi xew Sénégal ak yooyu yépp ak tamit dégradation des mœurs bi ma a'zamahu min bala lu ko gën a rëy ci natt bu rëy bu dal nit ñi ak feebar yi nga xam ne virus yi feeñ nga xam ne kenn xamu ko woon avant ay sida waki ay ay ay ay ay maladies trans euh, sexuellement transmissibles yeeg yu ne MST yi bari daanaka yu ci luubal ay milliards et des milliards c'est des programmes ay recherches yu dul jeex ñu def ko ci tax yoo xam ne kat. ay ay yu vitaux lañ ci dëkk bi ñu bàyyi ko duñ ko toppatoo parce que feebar yii waaw poumon nit ñi baaxuñ nit ñuy noyyi baaxul dara baaxu ci ndax lan wala tashi'u al-fahishatu fi qawmin qattu illa ammahum Allah bil bala wallahi laqad sadaqa as-siddiq wallahi huwa siddiqul umma Abu Bakr ibn Abi Quhafa alayhima ridwanullah du tasaaroo ñaaw téef ci wàllu sëy njaaloo waaw ci côté yépp waaw njombu moo tax arab di ko woowe faaxisha fu ko alquran waxe affaire jën affaire kii rek innahu kaana maqtan wa sa'a sabila waaw lu salte la te day xëcc merum yàlla te lu ñaaw la comme yoon loolu la kii di il faut liberté yooyu les femmes les filles les jeunes filles sont leur sont propriétaires de leur propre corps personne ne leur ne leur apprenne comment ils vont s'habiller ou di te ki la koy wax seetal rek di gars yi wax ay miitu kii yëfi caaxaan yooyu hein daanaka ña doon euh, euh, même même personnage yi rek mooy même classe ya doon ya leen ya leen di wuññi ñoom la ñuy tuumaal ne ñoo leen doon sàkku ahaqqan huwa am laa ndax dëgg la li ñuy waxam déet loolu moom occupé wu ma ko en ñu ngi tuumalante waaw kii dugal ay loi naan daf lay may liberté ah bu ngeen wéetee ci bureau boo moyul mu sàkku la wala mu def le tout ay réunion yu guddeeg rien ngir wéet ak yow rek ngir séq ak yow leen parce que noonu lañ bëgg ngeen mel lu ñuy publicité ñu def leen il faut ñu def jigéen gu solul dara gu rafle ngir nit ñi mën koo jënd waaw caissière yépp ñu def leen ay jigéen presque waaw fépp fu ñuy jaay foog ñu teg fa jigéen goo xam ne dañ naan ko booy ñëw sa dënn bi nag il faut nga bàyyi waale sa sa sa ween yi am lu ciy feeñ waaw walla iyaazu billaah bu ko defee muy attirer nit ñi te deel sourire waaye yu mel noonu bu ñuy ab lal sax buñ ko tegee di ko publicité foog ñu am jigéen bu solul dara tëdd ci daanaka waaw ñu ne leen lii mooy seen liberté ci noonu ñu daal di tasaare li nga xam ne mooy libertinage li jëm ci wàllu sëy bu ko defee kenn mënatul daanaka téye sa tubéy benn jigéen mënatul a takk sër bu dee sax takk sër xewati takk jiin boobu waaw. léegi nag ñuy ñu nekk fi di poser way question léegi maladie yu bees yeeg yi nga xam ne day dalaateeg way way natt yu mag yi ñuy dal bekkoor yu mag yeeg yi nga xamante ni sécheresse yeeg ak mënd yi am. taw yi ñëw di ravager tremblement de terre yi ma ne loolu ñun ñoo ko def wala tashi'u al-fahishata al-fahishatu fi qawmin qat illa ammahum Allah bil bala ginnaaw bi mu waxee lii la mu neen ati'uni ma ata'tu Allah wa rasulahu topp leen ma man as-siddiq yéen nit wallahi wa huwa yaxtubu nnaas wa huwa awwalu xutbatin xatabaha qaama biha as-siddiqu ba'da mawti rasulillah ba'da an buyi'a bil xilaafa radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne leen ati'uuni maa ata'tu llaha wa rasulahu waaw topp leen ma fekk mooy seen topp ma tal leen ko foofu maa ata'tu llaha wa rasulahu fekk maa ngi topp à condition maa ngi topp buur yàlla maa ngi daw ci dogal ci ndigalu yonent bi alayhi salaatu wassalaam li mu fi tegoon fekk maa ngi ci lool topp leen ma waaw fa idaa asaytu allaha wa rasulahu fala ta'ata li buur yàlla tabaaraka taala ndawam bi sallallahu alayhi wa benn topp goo xam ne gu ngeen ma waral la waaw goo xam ne topp ma bu ma moyee yàlla ak yonent ma sallallahu alayhi topp Umar Siddiq xamatu même bu dee maa leen jiite lii mooy dëgg ah waaw la ta'ata comme li yonent ma lay saab saab waxoon waaw innama ta'atu bil ma'ruf dëgg-dëgg topp ci ma'ruf ci njekk ci yoon lu tegu ci alquran ak sunna lañuy toppi nit waaye kenn toppi nit ci ay mooy yàlla wooy maay sëriñ bi naan naa jël loo xam ne xaraam na mu ne jël leen dagan naa jël leen neewu ci nga jël déedéet dama naan la yonent ma lay saar-saam waxoon na ah ah innama taatu bil ma'ruf ah kenn du topp koo xamante ne nii ab jaam bay mooy ki nga xam ne moo bind moo tax Seydina Siddiq gis nga wallahi kii nga foog ne taxaw nekk fi ngir maay jiite non moo taxoon waxoon waaja ne ko ba ko waaja doon xool waajam ne woon bul jiite mu ne ne ko man de demandé wu ko te bëgguma woon a jiite bañoon fitna moo tax ma nangu ko waaw ah. jazaahu llahu an il islaami xayra jazaahu llahu an il islaami kon lii mooy discours bu njëkk bu Seydina Siddiq taxaw ginnaaw bi nga xam ne ci lañu rob yonent ci lañu ci la yonent ma lay saab génn àddina